الخطير مولانا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل البنون وحيت بها وكنت رحيل يا باين حادث من حديث النبي

أن أتانا ونحن له جرار بالحجون أماكن لا أدري سوى شلو الحمام على الخصوم كانوا رجلين وقد أفنى لعل العمر مني ودين العلم أقبح كل دين لها صفي الله ذو خلق البيون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون هو العلم يزل بشير يتلوذ التعب المقلب بضليل لا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون وعين الخلق عينا قد هانا يتلي يبهد من أتاه من العيون ينزل يماثله به ذيل العيون فما إلهي يا وجلوة الأصل في ماء وطين يجلو في كل للياس يلبي يجلو ويسمعه المواسم في الأدين التبائهم الجواهر مسريات ينال ولله وهو عين للعيون ينال له قبل الولادة معجزات ينال تراها أمه نور الظنون من تقي في ولادته عجاه يدل يعيي كل ذي عقل بنيني يدل ومدحونا ومسرورا نظيفا يدل أتى يوم الولادة في عيون يدل يسبح ربه تسبيح عبد يدل مسرور بالشفاء الكمال المتقين ونلو بيت الله بها والصلاة ينلو يا الله بالشهر المكين ونلو ما لم بيت الأركان حتى ينلي يكبر ساجدا مثل التطهير ينلو دعاه رهبان أنجاه لنا مبيد ومن تتابعت الهواتف للفقير بها حلنا الكواكب مسرقات كما حلل الملائك للحسين وللإيوان والشرفات أمر زهير والبتلة للقصيد

توبة قبل المنون جزاكم الله Kalau gue lagi nak buat Baca dia Dia duduk sikit Nenek ngelak Awak Saya tidak Saya tidak waaw man loolu la waaw. ban page ah Ashaddu Durra xamoo ban page ndax mën nañoo dem xew du bokk ah waaw sëñ Cheikh Ba reer la. reer la. mu ngi foofu. voilà mu ngi am na ñoo gars yi am na ci dem kay Abdoulaye ak Yaxya dem Yaxya Jóob reer nga ko nañ def kon maa ngi lay bàyyi nga seen archet ashaddu durran a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim waaw waaw wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidi xalqillaah xayri xalqillaah sayyidil bashar sayyidinaa Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam wa alaa ashaabihi ajma'iin ورضي الله عن شيخنا وصيلتنا إلى ربنا الحب المكتوم مولانا أبو العباس أحمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci seen teewaay ehm, ñu ngi may wax ni am na ay daayira yu jógee yu jógee euh, fii ci Lyon ñu ci mel ni ansaaru diin suñu mbokk taalibe Cheikh Ibrahim Niass ak euh, tamit euh, waa wu Laayeen tamit ñaar ak euh, tamit daayira mooy waa Touba Lyon mu bawoo ci dëkk ñi ngi fi waa daayira am nañu leen fi teewal ak mutahabina fillahi bu Toulouse waa waa Grenoble tamit ñi ngi fi di nuyu tamit suñu mbokk euh, daayiratul mustachidin wal mustachidatin di gërëm tamit euh, waa soppe yu fi taxaw ak euh, tamit ñu nga xamante ni ñu ngi Paris ak Aix-en-Provence suñu ñu ko jógee rawatina Serigne Ndao bu leen fiy tamit di gërëm tamit assistance bi yëpp ñi ngi juum ci ci lim bi bu fekkee ni tëb nañ am na ñu ñu tëb rek ñu leen di nuyu di leen tatagal ci teew bi ngeen fi teew di ñaan suñu borom bépp jéego bi ngeen dox rek yàlla na leen fa yàlla fula bi saare ko ci seen jaboot te mu fayal leen boppam insha allah euh, xam naa léegi ñun DEFL am nañ nag benn projet bu nga xamante ni rapidement rek bëggoon nañ leen ko présenter euh, balaa ñuy dugg ci ci waxtaan bi incha allah jërëjëf xaaral ma jox euh, Maulana incha allah mu présenter ñu ko. jërëjëf sëñ président salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk i ñi ngi nuyoo di ziar bu baax a baax a baax di leen tatagal di leen wax marhaba di seetali rek di kàddu yi nga xamante ni président yëkkati na ko léegi di ay kàddu cant ak moom moom dafa fekk ni mënoo matale rek bës bu mel nii su taaroo rek dafa am ni dafa fekk ni dafa am ñu taaral léegi ci bi am na suñuy mbokk yoo xamante chaque année ñun ak ñoom ñooy bokk jataay muy suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom Grenoble lañ jógee sëñ sëñ Pape Coulibaly ñu ngi leen sant leen gërëm baax a baax a baax leen ñaanal yàlla ay kër yu bëre bëre bëre mu mel noonu itam suñu mbokk yi nga xamante ni Paris lañ jógee ñi nga xam ne Valenciennes lañ jógee ñoom ñëpp daal ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di sant itam suñu mag ñi nga xamante ni ñoom ñoom chaque année moom it ñu taagal bés bi. mën nañ ci tudd ñoom tonton Cissé ñoom tonton Ba ñoom tonton Samba ñoom ñëpp daal jataay bi suñu ñëwee nga yaakaaru si wala nga ñëw daal sa xel daal ñoom ñoom ñooy taaral jataay bi ndax jataay boo xam ne ay xale dong ñoo fa nekk xëy na xel dalu ci waaw loolu la ñuy wax ni moom la mag ñi di wax donc ñu ngi leen di sant di leen bu baax a baax waaw ni ko sëñ président waxee rek sëñ président Cheikh Ahmed Tidiane Mouhamed Tidiane Gaye moom nga xamante ni fi nekk nii moom moo nekk président daayira bi ci kàddoom la ñuy waxee ndax yàlla dafa dogal dafa am loo xamante ni dañ ko seqoon ak waa Lyon seqoon ko itam ak mbokk jullit yi nga xamante ni dañoo nekk France ak yeneen gox yu bokkul ak France muy projet bi nga xamante ni dañu ko initié woon depuis wala euh, on va dire depuis assez longtemps quand même bokkoon ak mbokk yëpp nekk projet boo xam ne dañ ci bëggoon a am benn zawiya wala dañoo bëggoon am benn salle boo xamante ni foofu lañ doon mottalee wala yeggale activité wu daayira bi et surtout l'enseignement également tam bi ñu commencé woon pour xale yi ak mag ñi itam yàlla dogal nag ci diggante bi voilà projet la woon boo xamante ni trois cent mille lañ soxla woon mais yàlla dogal na ni ci diggante bi am na ay mutation yu bu yu fi jot am ndax Covid bi jaar na fi yeneen yeneen i mbir tamit jaar na fi yàlla mbaaxam ndax moom noonu la ay mbiram di demee su la indilee benn jafe-jafe nga yaakaar ni jafe-jafe la ginnaaw ndax yàlla dogal na ni fii ñu nekk salle bi nga xamante ni moom la ñuy defee suñuy activité wu la di ci monteree suñu jaamu yàlla di fa jàngee di fa jàngal itam suñuy doom salle boobu noonu yàlla dogal na ni ki ñu ko loué ñu nekk fa depuis plus de huit ans moom da ko bëgg jaay fi nekk nii. da koy jaay jaay boo xamante ni waxtaan nañoo moom ba noppi waxtaan boo xam ni conclusion yi mooy dañ def ñu koy jaay pour un montant de cent cinquante yàlla dogal na itam projet a wax nii moom lañ tàmbali woon ak mbokku Lyon pour août local yàlla dogaloon na ne am na ay koppar yu fa jotoon a dugg koppar yooyu noonu tolloon ci cinquante trois mille d'ailleurs c'est l'occasion sax d'ailleurs de remercier tous nos fabuleux donateurs ñi nga xamante ni ñoom depuis bi ñu tàmbalee ba léegi ils ont toujours répondu présent toujours été sensibles au projet de la daïra ndax certes ñun ñoo koy piloté actuellement mais projet la boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax ñun ñoo fay jàng ak suñuy doom yàlla dogal na ni cinquante trois mille euros la am moom la ñu jotoon a dajale te bi ñu lancé également tamit projet final bi ndax fi nekk nii signé nañu promesse de vente bi promesse de vente bi signé nañ ko on va conclure la vente insha allahu taala pour le mois de mars donc ce qui veut dire que six mois la am fi nekk nii pour la vente ci bi ñu ko lancé on a pu euh, récolter actuellement avec euh, les engagements de tout un chacun wala boog ñu bëri ci ñun ay engagements yu ñu jëloon yoo xamante ni yóbbu na montant bi ci quatre dix mille euros ci nekk nii donc li ci def mën nañoo wax ni bëri na bëriwul waaye yaakaar naa ni comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ay jullit dañuy dimbalante bëggante ba pare ñu dimbalante ba nga xamante ni lépp loo xamante ni am na lenn benn la bu kenn yëg ci yaramam ki ci des également tamit da koy yëg loolu mooy tax ñu nekk benn say di yëkkatee doo di dóoratoo te soixante mille euros yii nii ci lamine voilà on va dire bëri na waaye suñu jugandoowee ñun ñëpp ñun ñëpp insha allahu taala ñu def ko suñu yitte yaakaar naa ni mën naa sotti ci bu gaaw a gaaw a mois la ñu am yéen lañ ci yaakaar ñun également dinañ jéem def le tour pour que balaa mois de mars insha allahu taala ñu matal som waaye mënul nekk mënul ci ñun ñëpp ñu jàppandoo ci insha allah ñu jàppandoo ci nag guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ nekk guddi yiw la ni ko Cheikh Alhaji Malick Sy radiyallahu taala anhu waxee guddi yiw la guddi utub tuyaaba la guddi utub yiw la donc nag bu ñu fi jógee nag incha allah te jàpp ñu ci projet bi wala boog ñu commencé déjà pour le moment commencé am lu ñu dugal ndax yaakaar naa ni soixante mille euros on va dire que on est plus de soixante personnes su fekkoon ni tiitalu ma kenn nag su fekkoon ni ku ci nekk jël na benn engagement de mille euros incha allahu taala balaa aussi voilà suñu suñu suñu xel dina dal ñun ñëpp ndax voilà loolu moom suñ ko amee insha allahu taala mois de mars bi signé mu daal di jeex te itam yiw la yiw boo xamante ne dañ leen ciy yiw moom ku ci ku ci woo nit yaakaar naa ni bëgg nga ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni doomu aadama su génnee àdduna jëfam yëpp daal di dox des ñett ñett yi mooy sarax boo xamante ni dafay law mooy loo xamante ni saraxe nga ko ñu koy jaamu yàlla wala ñuy am ñu ciy jëriñoo ba sarax googu noonu continué di law lépp luñ fa def tuyaaba boobu dina la fekk sa bàmmeel wala nga mel ni Cheikh Mouhamed Moustapha yore xam-xam boo xamante ni da nga ciy jëriñ nit ñi ñu continué di ci jëriñu voilà it soo génnee àdduna itam yóbbi di fekk sa bàmmeel wala bi ci mujj mooy nga am doom joo xamante ni tàggat nga ko waajal ko ba ëllëg soo génnee àdduna yi itam mën la ñaanal ñaan googu di la fekk fi nga tëdd mm. projet la donc boo xamante ni dañ leen ciy xiftal yéen ñëpp ndax ñaar yëpp ngi ci yàlla dina dawal ni soo ci defee jàngale alxuraan lañ fay def waajal suñuy doom également tamit lañ fay def waajal leen ci ëllëg ñun ñëpp yàlla yéex waaye ku ci génn àdduna ñu am ay doom yu yiw yoo xamante ni dinañ ñu mën a toog di ñu ñaanal réew mi ñu nekk compliqué na doy na waar donc fi nekk nii nag defuñu lenn lu dul woo leen ci yiw ndax inna allaha istara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna contrat bi nga xamante ni yàlla da ko signé ñun nit ñi ci ñuy joxe seen bakkan di joxe également tamit seen i seen i alal suñ ko joxee li leen yàlla garantie ëllëg mooy dugal leen ak te ñun ñëpp moom la ñuy ñaan yàlla yàlla nañ fa yàlla boole dugal ñun ñëpp donc maa ngi leen di ñaan encore une fois nañu jàpp projet bi ku am nañ benn mbokk boo xamante ne déjà yow na terminal incha allah xam naa dina jaar ci mbokk yëpp képp koo xamante ni yoraale yow nga sa carte bancaire nga commencé dugal ñi nga xamante ni fi mu nekk nii nii nii euh, xam naa peut-être dañoo mel ni man sant Thiam peut-être waaw ñu jot jox joxe seen tur joxe seen i coordonnées éventuellement dinañ ñëw vers waxtaan ak ñoom ñu xool incha allah naka lañ mën a jàppee ci projet bi donc mi ngi noonu 60 000 euros lañ soxla terminal bi dina jàpp jàpp leen ci jàpp leen ci jàpp leen ci waaw ñi ëndaale moom itam boobu tamit bañuñu ko mën ngeen joxe rek moom moom insha allah léegi daal mu daal di sotti ndax njëriñ lay doon pour ñun ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullah di ñaanal suñu président xam naa ni xaw naa guddal waaye maa ngi tuub bu baax a baax jërëjëf salaamu aleykum wa rahmatullah صلوا على المصطفى صلوا على فالله عليهم مرات صلى عليه الله حسب مرات وكل من صلاه عشر مرات صلى عليه الله مئة مرة وكل من صلاه مئة مرات صلى عليه الله ألف مرة ورفعكم إلى الكفر يا علم الهدى ورفعكم حين فاستقام هناك أعطاك عادوا بقليب بجهلهم صرعت وقد حرموا الرضا بجفاك في يوم بدر قد خطبك ملائك يرحم من عند ربك قاتلت أعماك مفزجاك يوم فتحك مكة والنصر في الأعوان أدوابا هود ويونس من معك تتجملا وجمال يوسف في الضياء سناك قد سقط يا طاعة جميع الأنبياء ترا فسبحان الذي أسرى والله يا مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك عن وصفك شعراء يا مدثر عجزوا كل من صفات علاك لو لم يكن عرب المصطفى فقل لمن